lu yitteel loo xam ne daf koo gaar ñaan gi la daan ñaan te loolu bari na lool ci sunu jamono ji ay njàqare yuy gaar doomu aadama ak ay yitte yoo xam ne yu tëlay doon allahuma inni abduk allahumma inni abduk moom ak ay baayam ak yaayam tàmbalee ko ci baayam yi ku gën a jege àgg ci aadama ak xawa ñun ñëpp suñ borom leen moom moo def bind mooy doxal seeni mbir kenn ku ci mën a doylu yàlla amu ci eh, te it ku ñu mën a wéeru mën a làq fa moom te du yàlla it amut moo tax allahuma inni abduk yow sunu borom man day sab jaam laa yemu ca de waaye ibnu abdika doomi sab jaam laa yemu ca waaye ibnu amatika doomi sab jibeer laa doomi sab jibeer laa bu dee góor abdu ngay wax bu dee jigéen nga ne ama euh, loolu day tegtale feddli gu ñuy feddli ci toroxlu ak feddli gu ñuy feddli ak ubudiya ndax ku moom waay ku ne xam na ne bokk la koo xam ne dangaa moom waay ji waay ji moomaale ñaari way juróom naasiyati bi yadik naasiya mooy lii nekk ci njëlbeenu bopp mi ngi ci loxol borom bi subhanahu wa taala moo ci soppaxdiku nu ko neexe di ci àtte lam bëgg maadin fiya xukmuk moom la ñuy firee ci wolof ay càmbaan samay càmbaan a ngi sa loxo maadin fiya xukmuk maadin aji wéy la fiye ci man xukmuk sab atte sab atte rek ay wéy ci man moo xam atteb diine la wala atteb dogal ñaar yëpp dañuy wéy ci ab jaam moo xam neex na ko moo xam lànk na ko waaye nag bu dee alxukumul kaw nii kooku moom doo mën a wuuteeg moom waaw lu mel ne xëy war a faatu wala xëy war a ñàkk wala xëy war a eh, nangam ak nangam yoo xam ne ay dogal yi suñu borom la yu bind ci yow loolu mënoo koo wuute bu dee alxukumu shar'i nag mooy ndigal yi ak tere yi moom jaam bi léeg-léeg mu wuute ak moom su ko defee mbugal di mbugal di ko xaar adulun fi yaqdaa'uk mooy sa atte dafa maandu ci man atte yi ngay atte yépp yow suñu borom moo xam da nga atte ma wér wala da nga atte ma tawat wala nga atte ma woomal wala nga atte ma ñàkk wala nga atte ma am bànneex wala ma yëg métit wala nga atte may dund wala nga atte may faatu wala nga atte ci man njëggal wala nga atte ci man mbugal lépp rek xam naa ne jeng nekku ci xam naa ne tooñ nekku ci wa ma rabbuka bi zallami lil abid sa atte moom lu maandu ci man la léegi nag ginnaaw bi yonente bi soobu ci ñaan ginnaaw bi mu feeñalee toroxlu goo xam ne dafa dem dayo lool loolu ci teggi ni ñaankat la bokk euh, xaala la boo xam ne ñu wuyu la ci moo gën a jege rawatina bu fekkee ne ki ñuy laaj dafa nekk ku tedd te ku gën a tedd borom bi subhanahu wa taala amut asaluka bi kulli ismin huwa lak maa ngi liwaayu di la ñaan da koy jaare ci wépp tur woo xam ne ci say tur la bokk ci sa tur yu rafet di la bokk te borom bi nee na walillahi al asmaul husna fad'uhu biha yàlla mi ngi ay tur yu rafet dee leen ko ci woo kon maa ngi lay laaj ak a ñaan ci wépp tur woo xam ne yow yaa ko moome sammayta bihi nafsak nga xam ne da nga koo tuddee sa bopp waaw da nga ko tànnal sa bopp tuddee ko sa bopp aw anzaltahu fi kitaabik wala nga wàcce ko ci say téere yi nga wàcce woon ci say yonent eh, di ci jaamuloo say jaam ñu la ci daan ñaan taman kenn laa ci ñoom aw allamtahu ahadan min xalqik wala nga xamal ko kenn ci say bindeef moo xam ay anbiya lañ moo xam ay malaayika lañ te bokk na ci muhammad alayhi salaatu wasalaam bokk na ci xadis bu gudd boobu nga xam ne mooy xadisu shafaa alayhi salaatu wasalaam wax ne su ma ñëwee ci kanam yàlla ëllëg ca penc ma ginnaaw bu yonante yépp joxe ngant ngir ragal a taxaw ci seen kanam borom damay rot su jootul yàlla di ko sant ci ay cant yoo xam ne kenn mosu ko caa sant ca la ma jiitu te keneen itam du ko ca santaat ci li sama ñëw sama ginnaaw aw istasarta bihi fi ilmi alxaybi indak wala nga jagoo ko waaw wala nga jagoo ko fi ilmi alxaybi nga xam ne euh, da nga kaa jagoo ci ilmu alxaybi nga xam ne kenn kenn ku ca xam dara amut waaw kon mi ngi daal di séddale lim ne bi kulli ismin huwa lak bépp wépp tur woo xam ne yaa ko moome ci tur yooyu nga xam ne yaa ko moomee da ci am tur yoo xam ne xamal nga ko say mbindeef am ci tur yoo xam ne danga koo jagoo kon loolu day tekki ne asmaullahi taala nekkul lu ñu takk ci ab lim sàngam ndax tur yàlla yi ci daf koo def ñetti xaaj xaaj boo xam ne yàlla daf ko tudde boppam feeñalal ko ku ko soob ci ay yonanteem ak i malaayikaam waaye wàccewu ko nag ci téeréem amul benn téere boo xam ne si wàcce na ko ca ak xaaj boo xam ne yàlla wàcce na ko ci téeréem sàkku ci jaam yi ñu xàmmee xame xame xame suñu borom ci tur yooyee ak xaaj boo xam ne suñu borom moom ci ilmul xëy bi la ko jagoo nga xam ne kenn xamu ko du yonent te it du malaak kon asmaullahi al xusna yëpp yëpp yëpp liwaayu nañ ci yi ca jaam bi xam ak yi ca jaam bi xamut te ku ne xam ne ne xam turi suñu borom yi ak ci melokaanam mooy cosaan ci xam-xam yëpp ndax ku la gën a màgg ak xam ci yàlla rek gën laa ëpple xasiya ci borom bi subhanahu wa taala ëpple la li muy muraqaba borom bi subhanahu wa taala eh, loolu moo tax li gën a mën a dàq njàqare gën a mën a dàq ay yitte mooy jaam bi xam boroomam ci ay turam ak ay melokaanam di dundal xolom ci turu yàlla yooyu ak di ko ci tagg ak di ko teewlu maanaay kon bi nga xamee ne jiital na ab jumla boo xam ne day wàcce boppam euh, gëm at seem bu mat ak maanoom gu mat liwaayu ci jëfam ju baax waaye liwaayu itam ci ay eh, jëfam moom borom bi subhanahu wa taala liwaayu itam ci mbooleem turam yu rafet yi xeeti liwaayu ya liwaayu yëpp yëpp yëpp daje na ci lan lay ñaan mooy an tajal al qurana rabia qalbi nga def al quran muy mbégtem sama xol ar rabia ku ne xam ne ne mooy lool li at mi ku ne xam ne ne am na ay fusuul waaye nit ni muy yëgee euh, bànneex ci xolam ci faslu rabia ma jamonoy lool li loolu moom euh, melut ne moom yeneen weer yi ci des te jamono boobu daanaka xeetu xamm xeetu xamm yépp day dañ ci moom day yëg lool ak cawartaange an tajal al qur'ana rabia qalbi gis nga kon yàlla mi ngi koy ñaan xolom doon loo xam day yëg bànneex lool ci alquran di jeng lool jëm ci alquran di settantal alquran ak am xaymam te ci xeet settantal alquran kon loolu day tegtale ne alquran mooy saafara su mag si ci ku ko settantal te jàpp ci wa nuura sadri yi mu nekk itam leeruk sama dënn waaw leeruk sama dënn leeruk sama xol ma man cee ràññee dëgg ak neen wa jalaa xuzni ak di wuññu nag sama njàqare ndax alquran gannaaw saafara la ba mën a jàkkaarloo ak njàqare waxi borom bi la te borom bi ku ne xam ne ay waxam dara melut ne moom alquran mooy li gën ci lu ñu tudd ci aw làmmiñ kon day wuññu njàqare ci ku koy jàng guddi ak bëccëg lu gën a mën a yóbbu njàqare ak ay tiitaange daanaka ci alquran du am lu bari bari ci ay xeet yi nga xam ne xeeti tawat yuy jàpp xel la ak di saalit loo nit daanaka fekk na alxuraan dafa nekkoon eh, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne képp koo xam ne eh, lii nga xam ne mooy ñaan gi xam nga ko jaadu na ci yow nga xamlewaat ko jaar na ci yow nga xamle waat ko xadis boobu imaam ahmad noonu imaam xaakim noonu alxaafis ibn xajar nee na xadis bi xasan la albani wéral na ko ci taxrijul kalimi tayib kon ñaan googu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam